fi jamci ma farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab alawwali fi lxalq fi tatimma wa ba'duhum ya'muru bijtihaadi wa huwa gaafilun ala tamaadi ba léegi mu ngi ñuy wax wor gi nga xam ne waxoon na ne ak a jafee li gën bokk na ci li gën jafe jafee mucc ci jamono ji mu ngi ñu doon wax ku nekk nag na ngay woroo joxe ci ay misaal ñoo xam ne dañoo woru ndax lañ nekk mu ne wa ba'dhum am na ci gaa yi ñoo xamante ne nii moom fi ak woroom fi feeñe mooy ya'muru bi ittihaad yi day digal nit ñi ñuy góorlu ci jaamu yàlla ci ragal yàlla ci wéetal yàlla ci di joxe seen alal te yàlla tax wóohuwa te moom mi koy diglekat xaafilun aji yëgati ala ku yëgati la ala tamaat yi ci loo xam ne lu wéy la lu continuer moom mu ngi wéy ca ak yëgadeem ba pare ne day day day day digle nit ñi di yulli seen dayo coono ci wàllu jaamu yàlla yi fàtte boppam ana keneen nu mu def mu ne wa ba'duhum yanha 'anil 'isyaani wa huwa fi kulli zamanin jaani mu ne wa ba'duhum kantaa lenn ci ñoom moom lan lay def yanha 'anil 'isyaani day tere nit ñi ñu mooy yàlla foo leen fekk ñu naan ñu nekk ci rajo yeeg bu dee foofa rajo fa am walla télé yeeg walla conférence yeeg ndaje diine yeeg wala buñ dajee mu ne day waaraate di tere nit ñi anil isyaani ci mooy yàlla wa huwa te moom kat fii kulli zamanin jaani jamono ji nekk mu def benn crime waaw moom daanaka waxtoom yëpp ci mooy yàlla la dëkk ba pare di digal nit ñi naan aywa na ngeen di ragal yàlla te bàyyi mooy yàlla gi mooy fàtte boppam waaw mu ne wa ya'muru an-naasa bi ikhlaasi amal wa huwa mura'in kulla hiinin fil amal mu ne wa ya'muru an-naasa mu ngay digal nit ña assistance ba a ko ña toog di ko déglu di ixlaasi amal naan leen dee leen dee leen dee leen sellal seen jëf yi lépp lu nit di def boroomam a war a tax waa moom moom est-ce que loolu na ko mu ne déedéet wa huwa ta moom kat muraa in aji ngis tëll fa mu fekk foo ko fekk kulla xiini jamono ju nekk saa su ne rek moom ci ngis tëll la ne fil amal ci bu dee moom mooy jëf waaw bu taxawee di julli day ngis tëll bu koor di jot day ngis tëll lépp xattaa eh, digle gu baax tere lu bon gii nga xam ne nee na loolu lay def sax da ciy ngistal waaw ba pare di digal nit ñi naan leen dee leen sellal ñu ne ko ñeneen moom lan lañu waroo mu ne wa ba'dhum mu ne moom la ba léegi mooy waa ji ba léegi paree gu ma ci moom mu ne wa ba'dhum ya'iduhum lid-diini wa lam yakun muta'idan fi hiini mu ne wa ba'dhum lenn ci nit ñi ma wax ne moo ñoom lay digal ak sellal seen jëf fàtte boppam moom nekk ngis tëlkat lenn ci nit ñoo ñee ya'iduhum li diini mu ngi leen di waar nee na nag jàllaa tax ngir tëralinam wii diineem jii nañ ci jàpp te gin cee sax te nee na loolu kese tax muy def waaw xam nag nit ñi ni muy naxe nit ñi ndax nit ñi kuy ñoom kuy wax di xuurali baat ak di jaay àllu lañ jàpp ne waa ji moo dëggu alors que loolu ak ak a dëggu nit mën naa dëggu ay waxam teey yonent bi alayhi salaam dafa daloon ay wax xatta xanaa bu doon xutba waaw nga xam ne bu jaree mu dal di wax ca kaw xupp nit ñi mu def ko mel ni kuy soññ ab armée waaw waaye di waa ji moom muy tartar lu ñu naan cëy aalooti na moom dëgg rek ndekete dara waaw muy waar nit ñi ne diine kese tax bu ngeen yaakaaree ne li nekk seen poos yee tax faalewuma leen di wax wax yu mel noonu gars yi naan ak ñàkk caaxaan naan diine kese tax muy waaraate mu ne waaye sëriñ bi ne radiyallahu anhu walla yakun te moom moomee di ko wax di di ne day waaraate moom nekkul mutta'idan koo xamante ni nii ku yeewu la ku waaru la fii xiini ci benn jamono amul benn jamono bu mu waaroo alquran di muy tiim di ko jàng dara la ko waarul hadith yi muy jàng dara la ko waarul waaye téere yi nit ñu baax ñi muy jàng tous la ko jariñu la ndax képp koo xam ne alquran jariñu la sun na jariñu la yow moom de toute façon amul waxu ku ñu mën di indi ku la jariñ man da ne c'est impossible waxu yàlla ak ndawam bi alayhi salaatu wassalaam yow yow dugg la fen sa yoon newu ci boroom xam-xam yi dañ laa mën a wax sax lu wuteeg loolu seeni wax ah id kulluhum min lujj bahrihi gharaf du waxoon na la loolu képp kenn ci boroom xam-xam yi ci buusi li nga xamante ne nii mooy géejam yi ci la tànqe waaw kon nag mu ngi noonu le voilà kon nag bul yaakaar bu la waxu yàlla ak yonentaam bi sallallahu alayhi wa sallam doyut jarul ngay dem ci keneen koo xam ne nit ku baax la dara la dul jariñ ndax ñoom seeni wax dañ lay delloo fa nga bañ a dégg voilà kon nag mu ne waa ji moom nii la mel nii la woroo waaw léegi nag ginnaaw kii nag moom mooy kiy jàngale di waaraatee ka def lool te moom yoonam newu ci waaw di digle góor euh, góorgóorloo alors que moom loolu digal nit ñi sangu leen ba pare moom moo gin a xeeñ ñépp moo gin a tilim ñépp loolu du ngóor a ma xel léegi nag ñu ne ko sëriñ bi mbaa ñooñu jeex na mu ne déedéet radiyallahu anhu bàyyil ma jox leen keneen keneen koo xam ne moom nii la warooñ wala ñeneen ñoo xam ne nii lañu ñu bu ko defee ngeen xam ko daal di koy takk te di ko moytu ñu ne kon ñu ngi lay déglu radiyallahu anki mu ne wa ba'duhum ghururuhu fi darsi wa kathratil tikraari xawfa labsi mu ne wa ba'duhum lenn ci ñoom nag ñoom seenu waru xam nga fan la ne ghururuhu ak warom fi darsi ci njàngale waaw duruus yi muy def nit ñi di ko wër muy joxe ay xalaqaat waaw ay majaalis yu muy jàngale di fa leeral xam-xam ci ay jumaa yu mag waaw ay jàkka yu mag ay bërëbu jaamu yàlla yu mag waaye ci université yeeg fépp ci ci salle de conférence yi waaw waaw moom daal daanaka buñ ne moo xam ci whatsapp beeg wala en ligne fépp fu ko gaa yi yëg gaa yi day fees del waaw moom foofu la ko ak woroom foofu la ko Iblis jaar ba borom bi maadoo ci ay mbiram foofee la jaar ak la ko seetaan bàyyi ko mu waroo foofu waaw xuruuruhu laa yooyu moom ak worom fi darsi ci njàngale ma muy def la fal ak worom ne wa kasrati takraari xaw fa labsi baril nag lu muy répété waaw di jàng di répété rek tout le temps yaa ngi koy fekk ci téere yi ndax lan day bañ ah jaxas dugg ci xam-xam bi mu am ngir gin koo mën a takk ba bu taxawee di wax téewul fëy soxlawul dara waaw gaa yi di yéemu naan man kay li ma ci gën yéem mooy sawaay fu ko neex lay tibbee waaw li ngay gis sax ngeen ñi di yori këyit alors que loo tekkiwul dara moom fekk ko ci ma ne nit mën naa takk bu baax ba pare di yori këyit waaw loolu day gën a dëgëral waxoon nañ la dabt ñaari façon la foog naa waxoon nañ ko fi waaw dabtu qalbin wa dabtu kitaab takk xam-xam ñaari façon la soit nga mokkal walla ngay bind walla ngay enregistrer waaw léegi yow yor ñett yooyu yépp moo gën sukkandikoo ci benn bi parce que bu benn bi faayee amee faay bu gëllugoo see rek nga am problème nit man ngaa xam dara takk ko bu baax nga ñëw fàtte ko bu boobaa ñi nga waroon a jariñ ñu tiim la nga war leen a jariñ ci saase te mbir mi fad fàddu na la nan ngay def loolu problème la waaye it beneen boobu mais euh, dabtu xal bi nag sukkandikoo ci moom kese du li gën waaye moo gën fuuf sukkandikoo ci yow mbind mi ngay bind waaw yow li nga copier wala enregistrer ko kese te doo ci delluwaat takkoo ko kooku lool taxul ñuy wax xam-xam waaw xam-xam mooy li al imaamu Shaafi'i rahmatullahi alayhi wa radiya anhu waxoon al ilmu ilmi ma'i haythuma yamamtu yatba'uni in kuntu fi suuqi kaana al ilmu fi suuqi aw kuntu fil bayti kaana al ilmu fi l bayti al imam alshafii almutalibi muhammad ibn idris radiyallahu anhu mu ne ilmi ma'i man sama xam day ànd ak man fu man di nekk mu topp ma bu ma newee ci marché bi mu nga fa man waaw bu ma newee ci kër gi mu ànd ak man mais xam-xam boo xam ne yow buñ la nee sawaay nii nga ne ah ci iPhone balaa ko defoon te iPhone bi daa paan ah loolu kañ ngay jariñ nit ñi wala téere fàtte naa ko euh, ndakaaru te ngi nii Jurbel te fii nga war a wax te lañ la laaj loo xam ne téere ya noo koy jële xam nga ne kooku du teel a jariñ kenn waaw moo tax bu njëkk bee gën parce que loolu li ngay fàtte di nga mën a mën ngay fàtte waaye mën na laa bañ a dikkal lu bari waaw léegi nag mu enregistré bi takk bi bind bi boo ci du dellu loolu mooy doo jariñ ñu bari waaye nag li gën mooy boole yëpp aljamu bayna al husnayn dajale diggante ñaar yu baax yi yu baax yëpp mooy di takk ak sa dënd ba pare di bind moo tax waa ji di impressionné nit ñi que di yor kayit loolu ku xamul mooy mooy impressionné wu ci loolu voilà nit xam na bu baax te fu mu waxe yor kayit ku xamul jàpp ne kii li muy wax bu bu lampe bi fayoon ndax guddi la mu mu kii alors que déedéet mbir mi newul foofu waaw mbir mi mooy ca xolub kay wax